afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay yi ñu génn ñu ngi woon ci fatxu makka ci xew-xewu juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam buñ ne juróom-ñetteelu at mi nag j'espère que comprendre ngeen lu tax ñuy wax loolu mooy weeru jullit dañoo jàpp ne muharram mooy <coughs> comme niñ ko waxe woon waxoon nañ affaire calendrier yi kañ lay tàmbali ne ci seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu dajale woon saxaabatul kiram léegi <coughs> moo tax weer yi muharram lay tàmbale sinon bu dee ne euh, jamono ji yonent mi alayhi salaam dugge Medina ba ni muy ubbee Makka loolu matul juróom-ñetti at voilà dañuy wax juróom-ñetteelu at mi selon le calendrier musulman mais sinon <clears throat> matu ko sept sept sept sept sept ans la ak ay mois kon ñu woon ci xew-xewu juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayam moom aleyhi salaatu wasalaam newoon ci xew-xew bu mag boo bële ñu newoon tournant la muy fatxu makkata muy ubbi gi nga xam ne la conquête de la Mecque ubbi gi aleyhi salaatu wassalaam daldi ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ci jataay bi ñaari jataay yi ñu génn bi jiitu woon gisoon nañu sabab bi mooy li waral ubbi Makka mooy ñàkk respecté gu Quraysh ak ay aliyem ci waa Banu Bakr daldi ñàkk respecté sul accord yi nga xam ne moom la sulhul Hudaybiya waxoon te ñoom waa Quraysh su doon dig ca kero comme ni ñu ko gise woon ak Seydina Suhayl ibn Amr walam yuslim ba'd gisoon nañ kon sabab bi ci jataay bii ñu génn gisoon nañu naka la xabaar bi ak ci aleyhi salaatu wassalaam jotoon nañu gis que ne saxaabi bu bokkoon ci waa Xuzaa ñoom ñi nga xam ne ñoom la waa Banu Bakr dal ci seen kaw bil watiir ci oasis boobu nekk ci suufu Makka waa Xuzaa moomoon ko di alwatiir gisoon nañ ne kenn ci ñoom di Amr ibn Salim alxuzaa'i radiyallahu moo ñëw mooy ki njëkk ñëw ci aleyhi salaatu wax ko ko fekk ko ci jàkka ji mu toog xawla saxaabatihi alkiraam radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu sadd ay weer comme niñ ko gisoon yëgal ko ci ne inna qurayshan axlafuuka almaw'ida Quraysh trahir nañu accord ya nga amoon ak ñoom la ngeen bokkoon dëppoo ci ba signé ko muy accord dix ans de paix yoo xam ne ak point ya ca newoon inna Qurayshan axlafuka al maw'ida respecté wuñ seen parole wa hada daydanu lkuffaari walmunaafiqin fi kulli zamanin wa xiin wa makaan loolu mooy <clears throat> abitudu ñi nga xam ne li ñuy def duñu ci seet boroom bi subhaanahu wa taala mooy abitudu ñi nga xam ne ñooy yéeféer yu mag yeeg naafiqi waaye malheureusement am na ci jullit ñi ñoo xamante ne nii loolu léegi jikko ju bon jooju dañ ko yor wal iyaadu billah mooy àgg nañ ci feebar bu leen iblis teg ba seeni wax seeni jëf seeni doxalin boolewuñ ci seetuñ ci yàlla mooy ndax buur yàlla ak may surveiller moom mi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam wax al ixsaanu an tacbuda allaha ka annaka fa in lam takun tara fa innahu yaraak muy al ixsaanu rafetal mooy <clears throat> nit ki di jaamu yàlla ba dem comme si moom day gis boroom bi subhaanahu wa taala muy muraaqa bi mu war a def ak di fuglu boroomam mooy di bàyyi xel boroomam ci mbir yi lu muy def xam ne boroomam mu ngi koy moom mooy ar-raqib koy moo koy surveiller moom muy sur moom muy bàyyi xel mbir yàlla ak ay digaleem ak ay digleem ak tereem ak le fait moom laa ta'xuduhu sinatun wala nawm waaw boo melee ni nga jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis boo àggul foofu nag yëgal ne moom borom bi mu lay gis ndax laa taxfa alayhi xaafiya amul dara luy nëbbu ci moom ñi nga xam ne nag duñu seet ci seeni mbir ci seeni wax ci seeni jëf borom bi ñooñu daanaka loo siq ak ñoom ñu trahir lu ñu wor la te loolu la aleyhi salaatu wassalaam waxoon ne mooy aayatul munaafiq yim ne woon thalath ida xadata kadab wa ida tumina xaan wa ida waada axlaf ci beneen riwaay beneen xadiis bi wa idaa aahada gadar alayhi salaatu wassalaam mu ne aayatul munaafiqi thalath màndargay naafiq ni ñuy xàmmeewe naafiq ñett ngi yoo xam ne ñoom élément de détecteur de naafiq lañu waaye nag il faut mu nekk ko ci nit ki waxoon nañ ne nit du ñëw par exemple bi mu ne ida had ida waada axlaf wala wa ida tumina xaan mu joxe rendez-vous daal di tardé ñu ne waa ji naafiq la rek ida waada axlaf déet te mu ngi koy door def wala moom at mi daanaka rendez-vous am yépp ay deux la ciy tardé trois kooku mënoo ko tudde loolu ah non il faut mu nekk jikko ci nit ki koo xam ne ba muy fasanteeg rendez-vous bi yow la la la am yéene këne du ko respecté mais naa la ko wax rek kon defee kay lii dañuy dof dof lu rek xaaral xanaa kan moo fi nekkati di gëm naan ay wax yi ni li nit ki wax waaye les promesses n'engagent que ceux kii ceux qui les croient waaw muy waxu waxu waxu naafiq goo xamante ni mu siiwee ba moo tax surtout politiciens yi finalement ñoom seeni wax ñoom buñ ko trahiré public bi léegi garaawatul parce que tàmbal nañ nit ñi bon boo waxee ñu ne ah c'est comme l'adage comme le di la hein les promesses n'engagent que ceux qui les croient waaw voilà ceux qui ceux qui <laughs> les les prennent pour argent comptant hein ceux qui en croient ceux qui croient les euh, kii aux promesses qui croient aux promesses ñoo ñoo yàqu loolu lañ lay wax voilà léegi loolu nag yéemeewul ci ci ci ci gaay yi ci Quraysh ak ñi nga xam ne ñoom laay àndaloon loolu lañ jotoon a gis muy dëkk Seydina Amr ibn Salim al-Khuzaa'i radiyallahu taala anhu wa ardaa ginnaaw gi waxoon nañ la du moom rekk moo jóge ci waa Xuzaa daal di ñëw waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ibn Isxaaq comme ni ko imaam ibni isxaaq raxmatullah alayhi nettalee ci xadis boo xamante ne nii imaam al bayhaqi soloo na ko ci dalaa'il an-nubuwwa ci yoonu imaam muhammad ibni isxaaq raxmatullah alayhi wa ala abiihi mu ne fa xaddatani abdullah ibn abi salama mu ne fa xaddatani nettali na man imaam ibn isxaaq abdullah ibn abi salama muy sama sëriñ di abdullah di doomi abi salama mu nekk mursal boo xam ne saxiix mursalun saxiix la waaye xadiis boobu imaam boo demee imaam ibn Isaaq tamit solo na ko boo demee ci siiratu ibn Hisham ci càllale ba nga xam ne moom lañ la waxoon ci jataayee weesu muy bu imaam ibn Isaaq biy nettali fii li nga xamante ne moo xew diggante waa banu Kaab ak ñi nga xamante ne nii banu Kaab min ñan lañ bokkoon min Xuzaa ak ñi nga xam ne mooy waa banu Bakr sa bokkoon ci waa waa waa waa waa surtout waa banu diil noo ñooñ seeni alliés lañu woon waa banu Bakr voilà banu Bakr mi nga xamante ne ñoom ñoo daloon ci waa Xuzaa imaam ibn Isaaq kon mu ne wa di wax ñeneen ñoo xam ne dañoo génn dem ci aleyhi salaatu wassalaam bokk ci Xuzaa ngir yëgal ko aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom imaam ibn Isaaq summa xaraja Budayl ibn Warqa ginnaaw gi mu génn ko ñuy wax Budayl ibn Warqa waxoon nañ ne dañuy defaale tarjamaam insha allah mu tuddoon Budayl Budaylu ibn Warqaa ibn Amr ibn Rabi'ata ibn Abdil Uzza ibn Rabi'a ibn Juzay ibn Amir ibn Mazin ibn Adi ibn Amr ibn Rabi'a alxuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne summa kon gën kooku moo doon budaylu ibnu warqaanoon la tuddoon budaylu la tuddoon di doomu ku ñuy wax warqaa warqaa di doomi amru amru di doomi rabia rabia di doomi abdul uzza abdul uzza di doomi rabia rabia di doomi juzay Juzayma moo di doomi Aamir Aamir di doomi Maazin Maazin di doomi Adi Adi moomu di doomi Amr Amr di doomi Rabi'a ñu ko joowoon ci waa Xusaa moo tax ñu naan ko alxusaa yi moom nag euh, Budayl ibn Warqa alxusaa radiyallahu anhu moom mii kon Quraysh bi ñu jàppalee Banu Bakr ci kaw ay ñoñam di waa Xuzaa tribu de Xuzaa rey bi ñuy rëcc di daw ñenn ñi ci rëcc di daw bañ duggee Makka kër Budayl mii lañ duggoon ndax Budayl ci waa Xuzaa la bokkoon waaye biir màkk la dëkkoon biir màkk la dëkkoon ba moo tax ba looloo tax ñoom ñu mënoon a daw làqu foofale ngir rëcc ci tuerie gi nga xam ne ak élimination extermination gi leen waa Banu Bakr bëgg a def ak ñi leen jàppale ci waa Quraysh comme ni ko imaam Muusa ibn Uqba tudde woon comme ñoom ki nga xam ne mooy Safwaan ibn Umayya Budayl ibn Warqa moom nag bi affaire yi xewee moom moo daldi ginnaaw Amr ibn Salim mbokkam mi al-Xuzaa'i mi rëcc bokkoon ca mbooloo mooma la rëcc Daawud wax ko aleyhi salaatu wassalaam ci ay weer yu mu defoon imaam Ibn Isxaaq nee na keneen ku dem Budayl mi demoon na jóge foofule Makka dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir yëg yëgal ko li xew moo tax kon imaam Ibn Isxaaq raxmatullah aleyhi mu ne summa xaraja Budayl ibn Warqa fi nafarin min Xuzaa xatta qadimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almadina mu ne kon ginnaaw gi summa bi amr ibn saalim demee mooy ki njëkk a àgg ginnaaw gi xaraja mu génn budaylu ibn warqa seydina budaylu ibn warqa temps yi nag tuubagul woon kaanat kaana min Xuzaa wa kaana sadiqan li abi Sufyaan ibn abi Sufyaan Harb Saxr ibn Harb sayyidu Quraysh xaritu Abu Sufyaan la woon lu doon ànd ak moom lu bari la moom Budayl ibn Warqaami al-Xuzaa'i ginnaaw gi kon moom moo génn fii nafarin min Xuzaa ci benn mbooloo ak ci waa Xuzaa xatta qadimu ala rasulillahi almadina sallallahu alayhi wa sallam ba ni ñuy agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu def délégation ñoom waa Xuzaa bi ñu agsee mu ne fa axbaruhu bima usiba minhu ñu daldi koy nettali li nga xam ne moo dal ci ñoom moom la leen Xuzaa ak waa si ñu leen jàppale teg ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Xuzaa léegi wa bi mudaahirati Qurayshin Bani Bakrin alayhim ñu rendre compte yonent bi alayhi lépp vraiment perte yi ñu am waaye li ci gina a yéeme Quraysh ñi jàppale waa Banu Bakr ci kaw ci seen kaw ñoom waa Xuzaa bi ñu defee loolu bi mu ñëwee ba rendre compte yonent bi alayhi salaatu wasalaam délégation boobu ci njiital Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne summa nsarafu raaji'ina ila makka wa qad qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam linnaasi ka'annakum ka'annakum bi abi sufyaana ka annakum bi abi sufyaana qad jaa'akum li yushadda al-'aqd wa yaziidu fi al-mudda yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon bi gaa yi dem waa Xuzaa bi ñëw ba wax li ñuy wax dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk annakum mu ngi mel ni yéen saxaaba yim toogaloon mu ne leen mu ngi mel ni yéen a ngi gis Abu Sufyaan pour yëgal leen ne Abu Sufyaan mu ngi ñëw ñii dem nañ waa Xuzaa dem nañ léegi ngeen gis Abu Sufyaan qad jaakum mu dikkal leen liyashudda fil aqdi wa yazida fil mudda ngir dina dëgëral li nga xam ne mooy accord bi ñu amoon Xudaybiya ba pare bëgguñu ñu yokk ci accord de paix yi ñu amoon muy dix ans de paix lañ waxoon mu ngi mel ni yéen a gis Abu Sufyaan muy waaj a ñëw ngir laaj ñu gën dëgëral accord bi te yokk at yooyu buñ ko mënee def sax 15 ans wala daal yokk ko en tout cas lépp 10 ans. kii selon bu dee riwaay imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullahi moom dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu comme ni mu newee ci Dalaa'il an-Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi rahmatullahi aleyhi mu ne bi ñëwee ba rendre compte ñoom waa Xuzaa ñoo ñële yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Madinatul Munawwara ci li leen dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam daleen ne irji'u fatafarraqu fil buldaan buldaan mu ne leen léegi baax na dégg naa seen wax léegi irji'u dellu leen yéen waa Xuzaa dellu leen fa ngeen jóge waaye bu ngeen di dem nag buleen dem Xuzaa yéen ñépp fatafarraqu tasaaroo leen fil buldaani ngeen tasaaroo ci gox yi waaw pour ne pas éveiller le soupçon de waaye Quraysh yëg ne ne am na ñu rëcc moo tax bu ñëwaatee ci riwaayu imaam Ibn Isaaq bi rahmatullahi alayhi mu ne kon wa mada Budayl ibn Warqa wa asxaabuhu mu ne ginnaaw loolu bi jógee kon ñoom Budayl ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na Budayl ak ñim àndaloon daldi dem xatta laqu Aba Sufyaan bi Usfaana qad ba'athathu qurayshun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yashuddu al-'aqda wa yazidu fi al-mudda wa qad rahibu lilladhi sana'u bi Budayli di dëpp ak ñim àndal ci délégation Xuzaa ci yoon bi biñ agsee ci bërëb buñ naan Usfaan soriwul diggante Makka ak Medina la nekk Makka nag la gën a jege ñu dajeek Aba Sufyaan sax Saxr na Harb miñ la waxoon ne àndandoom la woon moom Budayl ibn Warqa ne woon sayyidu Quraysh waa biñ dajeek moom Abu Sufyaan lu muy génn ba agsi Usfaan mel ni ku jëm Medina mu ne qad ba'athathu Qurayshun yot waa Quraysh ñoo ko yónni nu mu gën gaawe ndax am xam nañ ne fuite am na la ñoom Safwaan ibn Umayya ya ba ñuy jàppale waa ba Banu bag ci kaw Xuzaa dañoo jàppoon ne kenn du leen yëg ndax lëndëm la lëndëm lañ leen fekk daldi leen rey ca oasis boobale di alwatiir di asfali makka waaye nag nañu ko fooge woon yaakaare woon ko mbir yi demewul noonu ñépp deewuñ ba ñenn ñi daw nañ ba dugg seen kër benn jaam buñ naan Raafi' bu dëkkoon Makka boo xam ne ñoom ñoo ko goreeloon ak kër seen mbokk mi nga xam ne Makka la dëkkoon di Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon Abu Sufyaan ibn Harb radiyallahu anhu walam yuslim ba'da ta'yin tuuba bëggul woon mu génn waa Quraysh yebal ko ba bañ xamee ne fuite am na ngir ñu mu dem lu mu gën a ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu mu fay def comme li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax saxaaba yi mu ngi mel ni yéene yi Abu Sufyaan muy ñëw léegi mu ñëw fi yàggatul mu ñëw fi li ko waa Quraysh yónni loolu la alayhi salaatu wassalaam waxoon yashuddul aqd ngir mu gina a dëgëral accord sulhul Hudaybiya yi di accord de Hudaybiya wa yaziidu muy sàkk ñu yokk fil muddati ci trêve bi nga xam ne moom lañ amoon ñu yokk ko wa qad rahibu lilladhi sana'u lan moo tax ndax Quraysh comme que xam nañ ne fuite am na dañoo tiit ci li nga xam ne moom lañ def mooy non seulement accords yi dana seen kenn ci seen alliés yi waru la dal ci keneen mais le comble mooy Quraysh ñi doon dicter affaires yi accords yi mais ñoom ñoo jàppale gars ba participer ci comme ñoom ki ko signé woon ki doon dicter di Safwan ibn euh, euh, Suhayl ibn Amr moom ci boppam. participer woon na ci solo li imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi wax mook Safwan ibn Umayya ñu tiit ndax dañoo tiit lilladi sanaawu ci li nga xam ne moom lañu jëf léegi nag fa lamma laqiya Abu Sufyaan Budayla bi nga xam ne ci la Abu Sufyaan dajeek Budayl ibn Warqa foofu la ci Usfaan mu ne ko min ayna aqbalta ya Budayl mu ne ko Budayl euh, bu ñu gisee mu ne Budayl mais foo jóge d'où viens-tu la foo jóge ana Budayl fan nga jóge min ayna aqbalta ya Budayl ba fay. ana fan nga jóge fan nga dégmal jóge yow Budayl Budayl ne ko <laughs> lan moo tax Abu Sufyaan di laaj lool mu ne wa dhanna annahu qad ataa rasulallah sallallahu alayhi ndax dafa gis Budayl ak ñim àndal waaxu ci délégation Xuzaa te ñoom lañ rey fan yii mu tiit mu tiit ne ko foo jóge yow Budayl ndax njortu na ne bu Budayl mii dafa demal dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de eey wey wax ko li xew ak ñim àndal tey caaf xam ne Budayl ne ko lu bay Budayl ne ko <laughs> euh, sirtu fi Xuzaa fi hada as-saaxil wa fi batni hada waadi mu ne ko man de damaa dox fii lañ demoon rek surtout fii Xusaa ci biir Xusaa laa demoon fii ala saaxil ci ci tefes gee wàll gee lañ demoon wa fii batni hadal waadi xur wi ngay gis foofu lañ demoon rek ci waa Xusaa xaala Abu Sufyaan nag comme que dafa yàgg muus <laughs> xam na ne bu na ne lui a pas dit tout quoi. Budayl ne lui mii daal am na lu mu koy nëbb quoi. c'est sûr que c'est sûr que lii rek génnewu ko quoi. dem fii rek doxantu ji noonu rek. la def Abu Sufyaan fa amada abu sufyaana ila mabraki raxilate fa axada min baariha fa fatta fa ra'a fiihi nawaa fa qaala axlifu billaahi laqad jaa budaylum muhammada yarhamuka allah sallallahu alayhi wa sallam abu sufyaan comme que moom judduwul ci ci ci taw bu mujj bi <laughs> il n'est pas né de la dernière pluie moom moom du du du ngaaka buñ mën a naxe noonu <laughs> mu bàyyi ba bu day la dem mu daldi xool topp seeni tras ba gis fi nga xam ne ñoom seen gëléem yi yéesoon ba gis fi seen gëléem yi yéesoon hein <laughs> ndax xam nga dafa dafa laaj Abu Sufyan Abu Sufyan bi mu ko waxee ne damaa dem fii Abu Sufyan da ne ko awama jita Muhammada ne ko bu day comme si li mu ko wax daal convaincre mu ne ko du est-ce que ce que dikkaloo Seydina Muhammad est-ce que jógewoo foofu bu day ne ko laa ne ko laa mu bàyyi nag ba mu dem fa lamma raaxa bu daylun ila Makka qaala abu sufiyaan la in jaa budaylun il madina laqad alafa biha nawa fa ataa mabraka raahilate fa axada min ba'riha fa fatta fa raa fiihi nawa fa qaala ahlifu billahi laqad jaa budaylun muhammada bi budaylu niyee ne noonoonoo jógewuma foofu li ma la wax rekk am fii rek lañ demoon daldi wër doxantu fii ci xuzaa Abu Sufyan bàyyi ba Budayl la dem mu ne de toute façon mu ne gaa yi ñu mu ne mu wax boppam ne c'est sûr que Budayl moom bu dee Medina la dem loolu yomb naa vérifier mooy de toute façon génneem ko ko fa yóbbu dina lekk te dina lekk ca li nga xam ne moom lañuy xonte géléem yi Medina lool géléem euh, Medina moom tàndarma rek lañ amoon presque géléem yi sax dañ ci doon lekk léegi Abu Sufyaan ne xaaral mu daldi ñëw bàyyi ba mu day li dem mu topp trasam ba gis fi mu yësaloon ay géléemam mook ñim àndaloon mu jël ci ci ci ci neefare yi géléem yi neefare mooy excrément géléem yi fekk mu wow Abu Sufyaan daal koy toj daal di koy daal di koy moxoñe bi mu ko moxoñee mu gis ci saalu tàndarma yi mu ne ah. mu ne waaw kay ahlifu maa ngi wàcc yàlla ne laqad jaa Budaylun Muhammada Budayl waxuñu ne am de naa ci yàlla man Abu Sufyaan ke ne Budayl Seydina Muhammad dikkaloon sallallahu alayhi wa sallam <laughs> moo ak gis Abu Sufyaan <laughs> Abu Sufyaana xam nga du première fois la def lii ku muusoon la ku réyoon xel la fin tacticien la <laughs> bi mu waxee lool nag léegi nag mu des nag ah déminer le terrain nag hé caaf nag xam na Quraysh ñun amuñ ci woon certitude que ne xabaar bi dañ doon anticiper ji ndax amuñ woon certitude ne am na ku fi ku jóge ci Xuzaa daal di dem wax yonent bi alayhi salaatu salaam li xew. ñoom amuñu ci woon certitude lu ñu yaakaar la woon lu ñu yaakaar képp la woon nag mais nag du yaakaar kese de mais dañ doon ragal ne. non loolu moom de toute façon dina am léegi ni ñuy def on va anticiper le plus vite possible dañuy yónni Abu Sufyan suñu njiit bi bu demee nag il fait semblant comme si dara xewul waaw wax yonent bi alei satu gaaw yëgal ko accords yi ndax yaa ngi ci ba léegi boo ma gisee fii ma ñëw Medina man Abu Sufyan c'est pour consolider l'accord mais lu dëgër ba pare lu ñu ciy gën a consolider ci sax <laughs> waaye seen démarche bi mais démarche ku jaaxle la ba pare nag waaye mu teg ci leneen ngir bu ñëwee ne léegi gis nañ ne t'as respecté minimum bon un an et quelque wala presque deux ans léegi nangu nañ ñu yokk ci délai bi <laughs> Abu Sufyan nag daldi fa summa xaraja abu sufiyaan abu sufiyaan daal di génn nag abu sufiyaan daal di génn fu mu mu continuer yoonam xatta qadima ala rasulillahi alayhi wa sallam mu génn ba agsi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee nag Abu Sufyaan dafa muus <laughs> non non sa Abu Su non non nag c'est que <laughs> euh, <laughs> euh, euh, bi mu agsee Medina nu mu def dafa jubal directement ci yonent bi alayhi salaatu salaam ah mukk ah non non loolu les choses ne se font pas ainsi. non non mbir yu ru nii lay deme euh, wax naa la fin politicien la <laughs> te boo gisee moom xeexam ak contre lislaam yépp moom moom da gis ne Abu Sufyan affaire aliha yi nii même bu dee ne gëwoon na ko yàllaay Quraysh yi mais demu ci woon au fond comme ñi ci ñeen ñi dem nekke woon moom moom moom moom lenn la woon côté économie bi côté njiit gi nekk jiite mbir yi affaire nguur affaire pouvoir affaire alal yi na des ci Quraysh moom loolu la woon mais yàlla yi moom da gis ne yooyu ay deuxième préoccupation la ci moom. <laughs> léegi nag bi mu agsee Medina lan la def demul ci yonent bi alayhi salaatu salaam directement de nun def fa daxala ala ummi Habibata binti dafa dem directement ci doomam ju jigéen joo xam ne soxnaay yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam te lool foog naa fàttewuñu ko mooy euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo dencoon dafa denc bokk na ci soxnaam yi doomu Abu Sufyaan di ummu Habiba turam ne woon Ramla Ramlatu bintu Abi Sufyaan muy Ramla di doomi Abi Sufyaan ñu gën koo xame nag ni gën a siiwe mooy ummu Habiba ummu Habiba moo doon dàkkantalam moom gàddaayoon na jóge Makka dem Éthiopie Éthiopie sax fa la yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu ci an-Najashi ashama rahmatullah alayhi ngir mu takkal ko ki nga xamante ne ni mooy sunu yaay Ummu Habiba Ramla binti Abi Sufyana radiyallahu ta'ala anil jami' eh, loolu foog naa waxoon nañ ne ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam ki ko may du Abu Sufyaan ko may parce que du euh, sa bu dee yéeféer yow ndaw si man laa maye si walan yaj'alillahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabiila buur yàlla defalul yéeféer yi di am benn yoon ci ñi nga xam ne ñoo jullit ñi ta al almu'minuuna ñoom ñooy ñi nga xam ne ba'dhum awliyaa'u ba'd ñoom ñooy ay ñoo ñoo mën a nekk ay alliés ñoom ñoo mën a nekk ay kilifa seen biir moo tax ak ku sa waajoo xamante ne nii xam nga jigéen day am tuteur bu koy maye bu dee baayam nag baayam ab yéeféer la baayam manu koo maye si du baayam a koy maye ah. waxuñu ne buñ koy maye baayam du fa teew man na faa teew mais mais da ko dul maye moom moom manu koo maye loolu la mooy ndaw si mooy seet yeneen kii kan moo ko ci jege bu dee defoo xamante ne nii yeneen parents yi nga xam ne ñoom mën nañ ko mën nañ ko may bu dee ay jullit lañu bu dee ne amul du ndaw si mooy tànn ci société bi ku kon soob ci jullit ñi ngir mu nekk tuteuram ngir mu nekk li nga xam ne mooy tuteur am moo tax euh, euh, Ummu Habiba du Abu Sufyaan ko maye ah Abu Sufyaan sayyidu Quraysh mayewul doom ji mayu ko yonent ba lay xam ngeen ne moos xam ngeen ne moos bu doon Quraysh ak rek la mariage boobu du am lu tax lan mooy wane loolu nga dama yow é bu fi nekk nag di sosan ah. yow kat moo la wax bu doon waa Quraysh kuffaaru Quraysh bu doon ñoom rek la loolu du am da ngay aventure wu léegi ma ne la aventure wu ma de parce que li koy wane mooy <laughs> xoolal Quraysh ba tabbat ya daa wàccee xam nga lu yàgg laa la yóbbuwaat ca gannaaw pour mu la ne je ne m'aventure pas li may wax insha allah ala na mooy. lan lañ defoon mais dañu embargo woon jullit ñu noo tabbat yadaa amee abu kii abu lahab mais doomam yam mayoon ya dencoon doomu yonent bi aleyhi salaatu salaam mais da leen wax ñu fase ko sinon sama bopp ak sa leen bopp dootul bokkati yéen daal pare naa ci yéen ah lan la boroom xilaas wax radiyallahu ta'ala anhu utbatun utaybatun kaana qad ihtawaya Euh, ruqayata umma kalsuumin min an-nujum du lool la woon du lu mel noonu la wax loolu la wax bu dee bu dee ne sa xilaas a ngi des ak man tuuti mooy ru euh, Utbatun Utayba muy doomi Abu Jahl Abu Lahab yooyu Utba ak Utayba ñoom ñoo dencoon sayyidatu Ruqayya ak sayyidatu Ummu Kalsum mais ba nga xam ne wa faaraqa dhayni kan najmayni id id id nazalat tabbat yadaa voilà ñu tàqoolo ko ak ñaar ñii ñaari sang yi ñaari biddew yu mag yi muy doomu alayhi salaam sayyidatu Ruqayya ak sayyidatu Ummu Kalthum binta rasulillahi alayhim afdalu salaatu wassalaam léegi ñoom ndax lan Abu Lahab Abu Lahab ci boppam moo ne dangeen ngeen ba tabbat ya daa wàccee mu ne fase leen ko ku ku jëlati doom su amati doom ci Seydina Muhammad sama sama doom yi ku ci denc doomam nanga nga fase wala man dootuma la tuddati amatoo benn lee ak man Abu Lahab Utba ak Utayba ñoom ñaar ñépp ñu daldi fase ku nekk soxna sa nga takkoon di doom ci di doom yonent bi alayhi salaam nga ne ma yee loolu doy lool Abu Lahab la woon ko waa ma la waa beneen bi mooy embargo ba embargo ba waa Quraysh ci boppam dañ ne woon Seydina Muhammad kenn dootu ko kenn dootul takk ci ñoom kenn dootu ko may dara kenn dootu ko jaay dara kenn dootu ko def dara te ñi ci ginoon a féroce moo doon gaa yooyu ñoom Abu Sufyaan ak ñooñ ak waa Banu Maxsum mbokku Abu Lahab yi Abu Abu Jahl yi Abu Jahl léegi kon mooy ne xam nga ne mos gaa yooyu bu ren noonu noonu lañ bañ woon yonent jot a takk ay doom sax ñu ne fase leen ko bu ko defee mu am lu ko préoccupé do waa xàllaa bu ko defee ay jigéen kese la am bàyyi ko rek ay jigéen képp la am buñ ko faselee jigéenam yépp doomam yépp yu jigéen yi dina préoccupé dinañ ko préoccupé mu nekk fi di ñu woonaan ñu ubudul ilahan wahidan waay waay na xam ne yor doom yi jigéen yu ñu fase dina am problème loolu dina ko doy doy moom Seydina Muhammad ah ah ah journée ngoon waaye dañoo xamuloon moo tax ma ne la bu doon ñoom Quraysh Abu Sufyan bu ñoom rek la moom du am léegi abu sufiyaan daal di dem kër doom ji fa daxala ala ibnatihi ummi habiba mu dem kër doom ji ummi habiba mu dem kër doom ji ummi habiba sayyidatuna ramla suñu yaay ummuna ramla bint abi sufyaana ci soxnaay nekk soxna yonent ma lay saar saar mu ne fa lamma dahaba li yajlisa ala firaashi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tawathu tawathu fa qaala yaa bunayya maa adri araghibti bi an hadha al-firaash aw raghibti bi anni bi mu duggee nag ci doom ji xam naa laa ah waaw comme que sama doomam fii sëy moom ah je xaaral moom laay njëkkee ndax nag dee leen dikke bunt yi di eh, eh, eh, kër yi ak néeg yi di jaar ci bunt ba naa muhammad sallallahu alayhi wasallam mii denc sama doom bu ma jaaree ci sama doom ngir am li ma bëgg lool dina gën a simple ma ñëw directement ci moom bi mu duggee nag néeg doom ji mu dem bay toog ci laltu bi firage fii bul jàpp ne mooy suñu lal yi ah ah non non non loolu firage ah kër yonent bi alayhi salaam nekkuloon ay firage comme ni ñu xamee ay lii yi nga xam ne ay bant yu baax ay dubutul ak yooyu de ah bant yoo xamante ne ni sawaay ay ay ay ay ay boyau yi nii la ñu vernil la ko muy ler nga teg ci say kii am sa chevet am sa kii am double matelas tëdd mu nooy nepp ñu naan la euh, lu mu waaj tudd ci sax. les matelas ramalan yooyu gaa yi publicité non du waay yow saay nooyewul woon noonu de firaas gi xam nga mooy lan ak laltu lay doon bu ñuy lal ci suuf ngir protéger la ci suuf si ak basan genre basan ngay lal tëdd ci moo tax yonent mi alayhi salaam léeg-léeg bu yeewu woon dañ doon gis trace yi trace su tëddoon voilà <laughs> yéen bu leen foog ne ah non <laughs> léegi la yëf yi neex de moo tax ku fi nekk naan àddina bi daa gën a naqari waxu la lu am waxu la lu am de waxu la lu am yëf yi daa gën neex fii mu ne gaa yi bari na wolof yoo xam ne xamatuñ luy pajaas te pajaas nooy na pajaas kay lu nooy la mais am bari na ñoo xam ne moo pajaas ci boppam boo ko waxee dañu naan yàpp non sawaay nag c'est un vrai bawsu mais qu'est-ce que c'est pajaas qu'est-ce que c'est que lii mooy lan luy pajaas am na ñoo xam ne xamuñ pajaas te pajaas nooy na pajaas pajaas daa comme lal yi nii ngay am mu nooy nepp pajaas moom da nga doon jël ay mbóob nga ciy dugal lañ ci rokkas ay ay ay ñax ñooy nekk ci biir léeg-léeg am bu ci fël nga tëdd mu jam la waaw mën na laa jam ci lex man na laa jam feneen bu bëttee darab bi ba dëpp bëtt lépp waaw lépp ñax la nga tëdd ci nag da doon waaye mais même doonu loon pajaas laa wax ab basang bu ñuy lal ci suuf la laltu lañuy lal lool mooy firaas gi voilà léegi mu ñëw ba ciy toog ba toog ci laltoom gi doom ji xëcc affaire bi doom ji xëcc affaire bi ngir mu bancee toog quoi doom ji xëcc ko ci saasa muy sayyidatuna Umm Habiba ngir bañ Abu Sufyan bancee toog Abu Sufyan nag il n'a pas compris mu ne mu ne mu ne doom ji ah man de maa adri yaa bunayya ey waaye doom sama doom sama rab la Ramla bint Abi Sufyaan waaye man mii di sa baay di Abu Sufyaan man de xaw ma xaw ma ndax maa adri araghibti bi an hadha firaash aw raghibti bi anni bihi anni xaw ma est-ce que yow bon Euh, lal bii laltu gii nga gis ne bon <laughs> approprié wul ak man parce que <laughs> ni ma xamee ana sayyidu xaw ana sayyidu Quraysh quand même sa baay quand même c'est quelqu'un man xaw ma ndax euh, araghibti bihi bi an hadha al firaash aw raghibti bihi anni xaw ma ndax laltu gi ngay bañ man ak sama dayo moo nga gis ne laltu gi approprié wul ak man wala man nga jàpp ne man maa approprié wul ci laltu gi <laughs> xam nga deux yooyu bokkul de mooy man nga bañ ma toog ci laltu gi mooy man man nga bañ wala laltu nga bañ man ma toog ci xam nga ñaar yooyu bokkuñ léegi nag dañoo nekk monde boo xam ne la sens des mots daa mel ni ñu bari xamatuñu ko parce que da wax yoo xam ne lu am solo la mais duñ ci bàyyi xel mooy bu ma nee li wax nii xaw ma ndax man nga bañ ma toog ci laltu gi wala laltu gi ngay bañ ma toog ci am na différence bu dee man ngay bañ mooy ne yow moom yaay problème bi du affaire façon laltu gu man di nekk yow doo ci toog yow laay bañ nga toog sama néeg surtout rawatina ci laltu gi wala boog laltu gi ngay bañ ma toog ci mooy xam nga nit mën naa ñëw nga nga fonk ko lool mu dem bay toog ci loo xam ne nga ne ah non non non affaire bi nekkul ne da bañ mu toog mais lim nar a toog nga gis ne non yow itam xanaa doo toog ci lii toogal ci comme ni nit nar a toog ci suuf ab basang boolal ci suuf mu nar cee toog te fauteuil bi nekk rek nga xëcc basang bi ne ah non non vous en prie jëlal fauteuil bi. mooy xam nga loolu mooy du rew da ngaa bañ waaye mooy ne du sa xëccug laltu gi bokkul ak set fois ci bu doon ne yow waa ngi ci boppam waxuma la ci laltu gi mais fauteuil bi sax bu mu ci toog Abu Sufyaan nag loolu la ko wax ne ko man xaw ma ama adri araghibti bi an hadha al firaash aw man na xaw ma ndax man ngay bañ ma toog ci laltu gi wala boog dangay bañ man laltu gi man ma ciy toog wala laltu gi ngay bañ ma toog ci man mooy bu dee ne man moom euh, soit mooy deux benn la deux mooy ñaari bokkul benn bi mooy soit da bañ ma toog ci ndax sama dayoo walla man bi ma doon sang bi ma doon nga gis ni toog ci lu gën a nooy lii moo gën wala boog da bañ rek ma toog ci laltu gi parce que man maay man bon pour man aw ma droit di ci toog. mu ne ko fa qaalat doom ji ne ko hada firaashu rasulillah wa anta mushrikun najis allahu akbar ne ko hada ndax laltu gii nga nar a toog firaashu yonent firaashu rasulillah mais kii kii lalu yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam wa anta te yow sama baay mushrikun ab yéeféer nga buy bokkaale yàlla najisun koo xam ne dangaa sobewu <laughs> <laughs> mooy ne li alxuraan naan innamal mushrikuuna najis wala najas euh, mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko xamoon avant aaya boobu di wàcc ne aaya boobu ci baraa la ne tam aayatu baraa aayatu baraa aayatu baraa ba jamono jii nii ñu nekk wàccagul mais loolu dañu ko xamoon mais xam nga lii nii lii nii nettali bii nii ku mel ni imaam Ibn Hazm ku mel ni imaam Ibn Hazm man na ci euh, mën na cee kii nu mu tudd tegtaloo ci wax ji nga xam ne moom la naan inna ci aaya innamal mushrikuuna najas que ne si mushrikuuna yi dañoo sobewu sobeek jëmm mooy ne ñoom laal leen ci boppam mooy seen yaram ci boppam dafa sobewu xam nga waa jamaahirul ulama dañ leen ne non non non non yéen da ngeen abu yow imam ibn Hazm yow da ngaa xaw a kii quoi mbir mi du loolu najas waaw dañoo sobewu waaye loolu mooy mooy najaasatul kii la kii boo xam ne ghayru malmuusa Euh, dafa nekk sobe goo xam ne du sobe gu ñuy laal mais sobe sobe nga aqiida la waaw mooy ci pas-pas ndax li ñu fas gën ko jàpp ko loolu moo baaxul loolu moo sobewu waaye nekkul ne ñoom boo leen laalee da nga war a sobewu euh, imaam Ibn Hazm man naa man naa euh, kiiwe lii ne yéen man na la lii ne yéen waa jamaahir yéen lan moo tax kon Sayyidatu Maymuna di soxnaa yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dund moom bokkoon ak moom benn kër benn néeg moom mi moom mi nga xam ne lan moo tax bu dul woon ne du sama compréhension bii mooy bu jub bi man ab imaam Ibn Hazm këne keroog bi baayam Abu Sufyaan ñëwee nar toog ci laltu gi mu xëccu ko ñu ne ko lan Abu Sufyaan di ko wax mu naan ko parce que lii laltuk yonent bi alayhi salaatu wa salaam la te yow mushrikun najis kon loolu mooy lan mooy ne kon sama compréhension moo baax ndax day bañ mu sobeel laltu gi ndax moom ci boppam sobe la ndax yéeféer la dañ naan la non non non non c'est pas ndax li koy wane dañ naan la même pour gàttal quoi parce que euh, waxtu yi léegi mu jot Seydina Budayl fokk ñu jeexal tarjamaam fokk ñu jeexal tarjama Seydina Budayl ibn Warqa pour gàttal pour gàttal bañ dugg tamit ci yenn moo gën a gudd mooy dañ naan euh, walaw sallam naa laka hada yaa imaam Ibn Hazm même buñ la d'accord doon sa ko mais waaw léegi nañ jàpp ne loolu la mooy ci texte bi nga ne dañ naan ñun am nañ texte yoo xam ne yonent bi saa salaam ci boppam moo ñuy wan ne loolu bu dee compréhension loolu compréhension la muy Sayyidatu Maymuna mais yonent bi alayhi salaam ci boppam bi nga xam ne moom mooy source bi moom moo jëfle luy wan jëfe luy wan ne nekkul koo xam ne sobeg jëmm la am waaye sobeg maanaa la waaw najaasa maanawiya la waaye du najaasa bi nga xam ne màddiya la ñu ne lu koy wane ñu ne la Seydina Sumaamatum Nusaal du doon nañ ko Sumaamatu barrun laysa bil xasimi la boroom xilaas waxoon ca sumaama mooma la bañ naan dañoo yónni woon kii ci sumaama bokk nañ ci ñu ko yónni woon ci waa ci sumaama tamit mu ne dee sumaama barrun laysa bil xasimi ku baax la woon ku tuuboon la loo ko ku doon xuloo waale wala ku bañoon lislaam bañ koy woo di naan ko duggal ci lislaam Seydina Sumaam ibn Sahl ba ñu génnee saxaaba yonent mi alayhi salaatu salaam yónni leen ñu génne jàpp ko indi ko yonent mi alayhi salaatu salaam ci jàkka ji la ko yeewoon di te la wax ne raxas fi mu toogoon bi mu demee hein kon loolu daf ñuy wan ne pour gàttal këne kon yéeféer du du sobeek jëmm la am waaye sobeek maa naa la léegi kon loolu la yaay Umm Habiba Ramla bint Abi Sufyan wax bàyyi ne ko lii lalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la wa anta ta yow mushrikun yéefér nga najis boo xam ne dafa sobewu kon doo ci toog falam uhibba an tajlisa ala firaashi ba mu demee noonu nag man sa doom di abu ummu habiba bëgguma nag kon yow sama baay abu sufiyaan ngay toog kon ci laltub yonent mi alayhi salaatu salaam abu sufiyaan ne léegi fa qaala abu sufiyaan yaa bunayya yaa bunayya wallaahi laqad asaabaka ba'di shar way way sama doom ay way jële wax ju yéese nii nan la ko doom mën a wax baayam waay yaa bunayya ay doom sama wallahi waat naa ko ci yàlla man abu sufiyaan di sa baay laqad asaabaki ba'di shar waay waay mbonte laal na la sama gannaaw waay ay way jële waay sa dem Éthiopie geek sa ñëw fii danga cee gën a yàqoo <laughs> sa nekkum jullit yépp da ngaa gën a yàqu da ngaa yàqu woon nii sax da yàqu kuy tere sa baay loolu may al walaa wal loolu yàgg nañ koo gis qadiyatul walaa wal bara walaw kaana abak walaw kaana rajulu abu abak même bu dee waa ji mooy sa baay bu gëmul yàlla du lépp lay mën a comme si jullit la woon moo tax sax manel dara dul mën a maye tekkiwul ne doo am ak moom relation yu baax laa yanhaakumu llahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin loolu buur yàlla wax ci ñi nga xamante ne ni xeexuñoo yéen génn génnewuñ leen mooy ci yéeféer seen réew yi ngeen di baaxe di jëme ci ñoom di leen defal seen alal di jël seen alal di leen jox ndax buur yàlla dafa bëgg ñooñu ah kon loolu la mais yooyu mais day am ay limite day am yoo xam ne manoo ko ndax sharia moo la koy tere comme fekk mu ngi dund par exemple bokk na ci yooy mooy man ko koy ñaanal yàlla dugal ko ci lislaam gindi ko yërëm ko mais bu deewee manoo ne yàlla na yàlla yërëm sama baay parce que sa baay mushrik la woon deewul ci lislaam voilà mu ma déggal ñi nga xam ne xamuñu tous ci àddina bi ci suñu réew yi naan diw nag c'était une figure emblématique même bu dee jullit kooku moom fokk ñu koy ñaanal wàccal ko kaamil yaa subhaanallah ñoom ahum arhamu billaahi euh, arhamullah bi ibaadi ñoom ñoo gën a gërëm bu ñoo gën a ëpp yërmande buur yàlla ci jaamam yi buur yàlla mi tere loolu mel ni naa ah non non buur yàlla non non non dañ leen di ñaanal quand même les les non bàyyil rek nag ñu ñaanal leen quand yow yaa ëpp yërmande borom bi ci ay jaamam. alhamdulilah billah kon loolu la <laughs> Abu Sufyan wax doom ji. walla yaa bunayya maa ad ne ko. wallaahi laqad asaabaki ba'di shar wat naa ci yàlla ne mbonte dal na la gi avant sama ginnaaw léegi ah Abu Sufyan continue dina ñëw ci loolu waaye pour finir ah, li nga xam ne mooy tarjama Seydina Budayl ibn Warqa ndax heure bi njatt nañu moom Seydina Budayl ibn Warqa mu ngi tuub nag euh, avant fathu Makka juste mooy nii nii bi mu demee nii amaana temps yooyu la tuub wala bi mu delloo mais yàggu la tuubaa nekkul ci njëkk tuub am na sax ñu ne non moom moom bésu bésu fatxu Makka la la tuub bésu fatxu Makka ba ni ñuy rey Xuzaan yi tuubul am na ñu ne nag bi ñu rey Xuzaan ba pare après après avant yonent ma saa saam di agsi Makka fa la tuub am ñu ne non non fatxu Makka bi yonent ma saa saam ubbee Makka jour boobu la tuub moom ki nga xam ne mooy Seydina. Budayl ibn Warqa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Ah, moom nag bu dee lu mu warqa même bi yonent ma la saar saam di ubbi Makka moom Abu Sufyaan moom la àndoon bi ñuy ñëw noonu mu ngi ànd ak moom ñuy xool di surveiller ak kële Ibn Hizaam Ibn Hizaam Hakim Ibn Hizaam nee na moom Seydina Budayl ibn Warqa ginnaaw loolu fekke na bi nga xamante ne ci la mooy ubbi Taif ak yooyu doon am ab amoon après moom fekke woon na ko ba nee na yonent mi aleyhi salaam moom la waxoon mu garde li nga xam ne mooy butin de guerre yi ñu jële woon foofule ci mooy euh, euh, euh, Hunayn ci Hunayn moom la waxoon mu daal di koy garder ak alal yi ba ni muy agsee ci moom foofale ca Ji'rana moom moom Budayl ibn Warqa ah moom Seydina Budayl ibn Warqa kii nee na Ah, am na moom nag kiiwam bariwul noonu mais am na dañu wuute ci kañ la génn àddina dañu wuute même yawmul fath balaa lool yawmul fath fathu Makka nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daf ma ne fekk dafa gis ci lex bi ci lex bi mu am benn kii bu ñuul mu xaw a ñuul tuuti am lu ci ñuul mu ne ko ñaata at nga am yonent ma lay saar saar ne Budayl ñaata at nga am mu ne ko man sab'un man de am naa quatre-vingt-dix-sept ans <laughs> quatre-vingt-dix-sept ans de am naa ko nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma zaadaka allahu jamalan wa sawaada yal na la buur yàlla yokk ak taar ak ak ñuulaay mooy loolu ñuuloon ci kii bi mu ne yàlla na ko buur yàlla yokk akuk taar ah moom Budayl ibn Warqa loolu loolu nettali boobu kii par exemple boo demee ci eh, lisaanul mizaan mu ngi ko jaar ci ismail ibn ali ismail ibn ali ibn ali ibn razin ibn uthman ibn abdirahman ibn abdillah ibn budayl ibn warqa an abihi an abihi an abihi an abihi an abihi <laughs> nga càllale bi an ab yi an ab mooy ay sët lañ ay sëtam lañ kii di jële ci ma ji baay ji kiy jële ci maa ji kiy jële ci baay ji kiy jële moo nettali lii kii dane kay nettali ne dane Budayl ibn Warqa da koo jox Salama moom kii la doom doom la ci Budayl ibn Warqa Salama ibn Budayl ibn Warqa mu ne ko daf ko jox benn benn benn lettre ne ko yaa ya haadaa kitaabu rasuulillah fastawsuu bihi falan bi xayri ma fii bi xayrin ma daama fiikum dafa jox doom ji benn leet ne ko lii de yonent bi alayhi salaatu ko bindoon yaa bunayya yéen samay doom yow sama ndoom hada kitaabu rasulillah lii téeréb yonent bi aleyhi la de leet bu mu bindoon leen de fastawsu bihi maa ngi leen di dénk nag ngeen garde ko falan tazaalu bi xayru du ngeen deñ di nekk ci yiw fekk yéen ngi koy garde waaw akbar gisoon nañ ca Qaysar moom moom lettre yonent bi aleyhi salaatu salaam daf ko def fii dahabi koo xam ne utal ko fu am solo mu denc ko ndax bu la leen yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaanaloon ne fekk ñu ngi koy yor dañuy nekk ci yiw mooy ci seen affaire day baax ci wàllu àddina moo tax téereem bopp boroom xilaas ne lam ya lam yazal fii wiraasihimi dañul ñoom ñu koy donnante lu mel noonu la nag mooy leet lenn lu tukkee ci yonent bi am ko loolu noonu lu am solo la xadiis ah. biñ la waxoon sànq bu day lib na warqaa dane E, al abbaas ibn abdul muttalib moo ko moo ko indi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog fatxu makka mu ne ko hàdda budayl ibn warqa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngi mooy di ko indi mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam na gis nañ ne sànk moo dem wax ko ne ko waa makka dal nañ ci waa xuzaa jàppale waa banu bakk mu ne ko meew ñaata nga at am gis ci lexam bi lu ñuul loolu la mu ne ko man maa ngi am soixante kat non quatre-vingt-dix-sept ans mu ne ko yàlla na buur yàlla yokk la jamaal ak sawaat moom nag dañu wute ci kañ la génn àddina ah, dañu wute ana kañ la génn àddina moom Seydina Budayl ibn Warqa radiyallahu anhu al-Khuzai am nañu ne moom génn na àddina avant yonent bi alayhi salaatu salaam laata yonent bi alayhi salaatu salaam di génn àddina moom la génn àddina loolu am na wax la am ñu ne non moom Siffin lañ ko faat mais wax jooju ku mel ni ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar da ne non non doomam la faat Siffin mais pas moom. moo tax moom exactement kañ la faatu loolu. loolu ndax ndax. Eh, xam nga bële nga ne waa boobu mais bi ne avant yonent mi alayhi salaatu salaam nag loolu lu koy dàq loolu dañ naan la parce que parce que ah, dafa am benn euh, benn saa ki taabi'i yi boo xam ne dane bu jigéen mu tuddoon Ummul Haaris comme ni ko imaam Abu Nu'aym daal di solowee mu jële ko ci mu jaar ci yoonu Ibn Jurayj mu jaar ci Muhammad ibn Yahya ibn Habban mu jëla ko ci ummul xaaris bint Ayaash ibn abi Rabia mu ne dafa gis moom Budayl ibn Warqa muy wër kaaba gi yatuufu ala jamalin awraq noo ba kaaba gi Mina la gis mu ngi yor benn gëléem goo xam ne mooy dafa xonq amaale lu mooy xonq goo xamante ne entre weex la jëm ci ñuul ma naan xool na lii tudd weex jëm ci ñuul mina minaa ma maa ko gis minaa mu yéeg ba pare naan moom bu inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yanhaakum an tasuumu hadhihi al fa innaha ayyaamu aklin wa shurb naan yonent bi alayhi salaam de tere na leen ngeen woor bés yi nii muy bésu minaa yi mooy trois jours minaa yi après ajji ndax aju ndax jour lekk la ak naan fa innaha ayaamu aklin wa shurb loolu en tout cas li muy wax day mel ni jamono ji yonent ma lay saab saab newu foon wala bu fi newoon tamit day waaw bu doon ne mu ngi doon dund it day fekk kon loo xam ne euh, kon ndaw sële du nekk taabi'i ya saxaabi lay doon te wax ji ne kon dafa génn àddina jamono yonent ma saab saab day far dëgër waaye wallahu taala aalam ana kañ la génn àddina moom seydina budayl ibn warqa alxuzaa'i radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahu wa mawaa xam naa kon dañuy yem noonu insha allah ci jataa kon ñu àggale abu sufyaan ibn harb ñëw na medina dem na ci doom ko